mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam la yi moo ko moom yonent noonu la doon def ak xaleem yi waaw noonu la doon def ak xaleem yi ñoom ñii ak doomi saxaaba yi radiyallahu anhu ak doomi doomi ñoom sayyidina Zaynab bint Abil Aas noonu la doon def ak di fo ak ñoom di leen yëkkati gisoon nañ lam defoon Mahmoud ibn Rabi' Mahmoud ibn Rabi' rahmatullah alayhi wa radiya an nee na man aqaltu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam majjatan majjaha fi wajhi fekk mu ngi amoon cinq ans nee na man li ma fàttale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy benn buusu bu buusu fekk mu doon foo ak ñun ñëwoon suñu quartier yi ca Médina ñëwoon foo fële ñu dox ko ndox mu jàpp wa pare yor ci ndox moomu di ci foo xale yi guux di leen ko puusu naan leen ko di leen ko def ci seen xar kanam yi nee na man image yonent mi aleyhi salaatu salaam loolu kese laa fàttaliku ci moom allahu akbar est-ce que yaa ngi imaginer xoolal kooku noonu boo demee ci jàkka ja mooy ko fay jiite mooy ko fay jàngale boo demee ci toolu xare bi mooy ko ko jiite boo ñëwee foo dem boo demee këram mooy ko ko jiite waaye moom ngay fekk ci mbedd mi muy foo xale yi noonu kooku mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar allahu akbar <laughs> waa ji naan waay kii de ëskay ki mu war yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye ni'ma raakibu aydan <laughs> waaye it ëskay ki war ëskay <laughs> ki war muy moom mii ma war tamit ëskay moom muy Seydina Ali Seydina Al Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu wa ardaa eh, liñ doon wax sànq mooy yonent mi alayhi salaatu salaam nii la doxale te bu ko lii bu masoon am ci jàkk ñi ah ñenn ñu am ci saxaaba yi gannaaw ko tee ñu ab tee ñoo a yóbbu yonent ma ne saa saam ne déedéet déedéet leen noonu <laughs> waaw bàyyi noonu te bari na lu yonent bi aleyhi salaatu salaam nekk ci jàkka ji ñu daal di agsi moo tax comme xadiis Seydina Burayda radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu bi sanadin hasanin wa qad rawaahu al-imaam at-Tirmidhi wa kadhaalika al-imaam Ahmad wa ashaabu sunan al-arba'a qad rawaahu al-imaam Abu Daawud wa at-Tirmidhi wa an-Nasaa'i wa ibn Maajah bi sanadin hasan bi sanadin hasanin sayyidina Burayda ibn al-Husayb radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaxtub fa aqbala alxasanu walxusayn alayhima qamiisaani ahmaraan ya'siraani wa yaquumaan fa nazala wa axadahumaa fa wada'ahumaa bayna yadayhi summa qaala sadaqa allah innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna ra'aytu haadayni falam asbir summa axada fi xutbati waaw ah. ah. yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seydna Burayda mu ne yonent bi aleyhi salaatu doon xutba seydna alxasan ak seydna alxuseyn ñu ak ñoom ñaar ñu nekk ay gone ñu ngi sol ay xamis yoo xam ne yu rouge la bu ñuy daw nag di agsi di ñëw nee na dañuy dañuy dañuy dëgg ci yére yi di daanu di jóg di daanu di jóg yonent na le saam seen leen ñuy dugg fekk mu ngi xutba nit ñépp ne teg mu gis xale yi di daw si man huma Seydina al Hasan wa Seydina al Husayn radiyallahu anhuma mu wàcc waaw yëgati leen teg ci kanamam naan buur yàlla wax na dëgg innamaa dëgg-dëgg amwaalukum wa awlaadukum fitna seen alal yeeg seen doom yi fitna fitna la loolu daa tekki ne fitna bu baaxul la déedéet wa nabluukum bil xayri wa sharri fitna mooy lu baax lu baax la ci yonent bi alayhi salaatu wa mu ne damaa gis sama ñaari doom yi falam asbir muñu ma lu dul ma wàcc après bi mu leen indee teg leen ci kanamam di leen xool am na ci yenn mu leen di fóon thumma axada fi xutbatihi mu continuer di ba teg leen ci wetam waaw moo tax liñ doon wax hein euh, que ne li ñenn ñiy def xale bu ñëw ci jàkka ju dàq ana xale jàkka mooy ñàkk xam sunna walla parent bu indi doomam ci jàkka ji ñu naan am ah non yow nag sa doom ji war nga non non non war waroo koy indi ndax moo lii dañ naan déedéet lii mooy sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa xale danga koy teel a yar ci yu baax yi bërëb yu baax yi mu fi ñëw bërëb yi gën ci kaw suuf muy jàkkaay yàlla yi xayru biqa'il ard masajidullah ah? ci kaw suuf mooy jàkkaay yàlla yi bu dee foofu du ngeen fa indi gone yi fan ngeen leen di yóbbu Disneyland ah Maryland bërëbu fawukaay yi kese ah di leen tegal ay mbir yoo xam ne daraay diine amu ci ba pare ñu màgg ñuy ñuy ñuy yéemu na ñuy jaaxle di jaaxle jaaxle lu sax la tudd que xale yi léegi kii ñoom diine dara mooy daa fekk mag ma tamit diine dara mooy gone dañ ko yóbbu ci bërëb yi yooyu bërëb yu baax yi muy fekk jataayu xam-xam yi di nekk ci jàkke yi waaw buñ leen fa yóbbuwul fan lañ leen di yu bàyyi leen ci kër gi ñuy fo nekk entre gone kese dañuy ñëw découvrir xam ne lii mu leen di ñu dugg ci bain bi ñu gin ko ñu commencé di ko miin xam ne lii nii loolu la buñ ko màggaalee amul dara leen mën a yàq parce que sax na ci seen xol saxin ngoo xamante ne ni dara dootu ko dindi waaye boo leen bàyyee ñu nekk ci dessin animé yi nga xamante ne nii kese du daraay diine nga bëgg leen ñëw di leen jàngaloo alquran boo leen nee jàngaleen mooy de ñu tayal te boo leen tegalee dessin animé bi mën nañ ci def quatre heures de temps bu ñu bouger doo yëg ne sax ñu ngi ci kër gi. loolu yonent ma ne saa saam jàngal na ne ñu ne mbir yi gone yi da ngeen di indi fii noonu la doon yëkkatee xale yi buy julli di julli di leen teg waaw di fow ak ñoom comme ni Seydina Jaabir tamit nettali. Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu wal hadiis qad rawaahu al al imaam at-Tabaraani ah. rahmatullahi alayhi wa radiya anhu Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu mu ne daxaltu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wal xadiisu rawaahu al imaamu Tabaraani wa huwa fil mu'jam Tabaraani at-Tabaraani an ath-Thawri an Abi Zubayr an Jaabir radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala Seydina Jaabir radiyallahu anhu mu ne kon imaam ath-Thawri moo ko jëlee ci Abu Zubayr mu jëlee ko Seydina Jaabir ibn Abdillah mu ne daxaltu ala nabiyi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yamshi wa huwa yamshi ala arba wa ala dahrihi alxasan walxusayn wa huwa yaquul nicma aljamalu jamalukuma wa nicma alcidlaani antuma allah ha mu ne damaa dugg ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam seydna Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma nee ma fekk yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di dox ñeenti ci ñeent mooy dafay raam muy raam def ginnaawam defal leen ko war waay te bari na xadiis yi wax loolu wax nañ la sànq ñoon naan ah waay waay kii ni'mal ni ni waay waay kii ni'mal markuub waaye waaye ëskay ki mu war yonent ma lay saam ne ko waaye yi ni'mar raakib ëskay ki war allahu akbar nee na mu teg ay tànk ay loxoom di ak ay tànkam di raam Seydina Al-Hasan ak Seydina Al-Husayn ci ci digg ginnaaw gi yonent ma lay saa saam di avancer di raam allahu akbar mais yéen a ngi imaginer ñu ngi imaginer affaire boobu mais est-ce que koy imaginer ci ci ci ci moom xoolal sunna sii rek gaa yoo xam ne moom jàpp nañ ne bon loolu moom vraiment loolu daa non non non loolu dañ lay yàpp ah non quand même ku manul lii rek xamal ne lii mooy ak mat allahu akbar lii mooy ak mat am ak moo tax gisoo <laughs> euh, al aqram na xaabis non tim ibn Hisn awil Aqram na Haabis kenn ci ñoom ñaar <laughs> ba mu duggee ci Yonent mi alayhi salaatu gis ko muy fóon kenn ci ci ñaari doomam yi soit al-Hasan wala al-Husayn radiyallahu anhuma mu ne mu ne yéen ngay fóon sa kii man de am naa xaw ma ñaata fukki doomu xaw ma te masuma cee fóon kenn Yonent mi alayhi salaatu salaam ne man lu ciy sama yoon bu dee dañoo xëcc yërmande ci sab xol man lu ma ci <laughs> bu dee dañoo xëcc yërmande dindi xëcc dindi yërmande ci sab xol <laughs> waaw nee na yonent mi aleyhi naan leen ni'mal jamalu jamalukuma eskay mooy daf laa def noonu di leen raamal di subi ne comme si ñoom gëléem lañ war mu naan leen ni'mal jamalu jamalu kuma est que seen gëléem yéen ñaar seen gëléem yi ngeen am ah allah waaye yéen ñi war est-ce ñaar ñi nga xam ne yéen nekk ci kaw allahu akbar eh, moo tax am na benn bés yeneen ci ma lay saar saam day julli seydna alxasan ñëw wala seydna alxusayn walxadit inda alimaami ahmad wannasaiyu bi sanadin saxix bi sanadin saxix muy jiite nit ñi pour wan la rek ba léegi côté boobu ak ñun ñu bari booy seet euh, euh, euh, suñu jàkka yi boo duggee yenn paay ni ñuy dàq xale yi ah naan dañuy perturber dañoo yare di ko mais mooy dañuy commencer noonu ci yar leen bokk na ci yar ñuy ñëw jàkka ñu leen di ñuy gis non seulement di leen wax ne day leen toog wala day leen kii waaye ñuy gis ni nga xam ne noonu lay demee ak noonu la ñuy jullee ak noonu tamit la nit ñi nekkee benn ak ni nga xam ne noonu ñu bu yàggee dañuy xam ne règle yi fii am nay règle début bi lay jafe waaye waaye foog nga foog ñu yàgg ci loolu. fokk ñu yàgg ci loolu nag di xam yooyu ngeen fi indi ah Seydina Abdullah ibn Shaddad mu jële ci baayam radiyallahu anhu mu ne yeneen timaale yi saa saam dafa génn benn bés fekk mu ngi yëkkati Hasanan aw Husayna kenn ci ñoom ñaar ñëw ngir jiite. Fataqaddama mu jiitu. mooy julli jot mu mu dem pour jiite fa wadaahu mu teg ko ci wetam bi muy julli summa kabbara fi salaa mu commencé julli fa sajada sajdatan ataalaha nee na mu daal di sujóot sujóot boo xam ne nag dafa gudd gudd gudd ba Shaddad radiyallahu anhu ne man fa rafa'tu ra'si mais sujóot bi gudd gudd gudd gudd gudd ma yëkkati sama bopp ngir xool waa yonent bi alei salaatu salaam moom sujóotam bi gudd na comme d'habitude contrairement ak d'habitude ah parce que ba mu sujóotee ba léegi ñun yëpp ñu sujóot tekk kenn yënguwul bopp ba léegi te yëguñ li xew comme léegi sama bopp ngir xool nee na fa ida sabiyu ala dahre fa raja'tu fi sujudi nee Euh. ma xool gis seydna al xasan wala seydna al xuseyn kenn ci ñoom ñaar la woon radiyallahu anhuma nekk ci kawam mooy moo moo ko waroon dafa sujjóot gone gi ñëw war ci kawam nee na farajaatu fi sujjóot yi kon ma xam ne ah kon gone gi moom moo yéeg ci kaw moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam suñu bougéwul allahu akbar nee na fa lamma qada salaata bi nga xam ne ci la julli ba noppi ba pare qaalu ñu ne ko saxaaba yi ne ko am ci saxaaba yi ñu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam xam naa loolu wute nag Shaddad parce que Shaddad moom radiyallahu anhu moom yëkkati na boppam ba gis ne ah ah kon gone gi moo war ci kawam moo tax sujjóot bi yàgg nee na bi mu paree bi mu sëlmalee bañ def li ñuy def ñu toog après fa am ci saxaaba yi ñu ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li innaka atalt innaka dëgg-dëgg yow atolta guddal nga tey sa julli ji de tey de moom sa guddi sa sa sujjóot yi dañoo gudd lool tey moom sa sujjóot yi moom dafa gudd lool par rapport ak d'habitude mu ne inna ibni irtahalani fa karihtu an u'jilahu hatta yaqdiya haajatahu liñ ko waxee lool mu ne inna ibna irtahalani mu ne sama doom jii ngeen di gis irtahalani moo waroon sama kaw bi ma sujootee dafa yéeg sama kaw fa karihtu an onjilahu hatta yaqdiya xaajata ma bañ bëgguma woon ko précipité ma bàyyi ko mu war ba ni muy faje aajoom mooy ci war gi ma bëgg war war daal yéeg sama kaw ba doyal bëgguma woon koo précipité di ko gaawal di def ay ay genre mouvement ngir mu wàcc wala ma wàcce ko ma bàyyi ko mu war ba ni mu ko neexe wàcc ma dóor a ci sama bopp allah <laughs> non non c'est que c'est que ça c'est c'est extraordinaire mooy imaginer ñun est nii la ñuy doxale en tout cas ñu bari ci ñun booy julli wala ngay jiite sa kër wala yooyu sa doom ñëw yéeg sa kaw li koy fële buy waajee puus ko sànni ko nee boo paree nga jox i eh, bu ñu julli del topp ah lan moo tax ngay kii yonent mi alay sa saam doxalewul noonu de nee na bi mu paree neewul kii dane sama doom ji biñ ko laajee ah yow de tey yi sa julli ji gudd na de mu ne sama doom ji moo ma waroon waaw ma bañoon koo gaawal ji di ko di ko mu gaaw ma bàyyi ko ba ni di fajoo mooy ci war gi waaw Allahu ni'mal markabu rakibt ah <laughs> la waaj a waxoon yonent bi aleyhi salaam la waay wa ni'mal raakibuhu wallaahi wallaahi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi huwa ar-rahmatul muhdaa huwa ar-rahmatul muhdaa huwa ar-rahmatul muhdaa Allah ah, bari woon nag lu mu ko doon fóon di ko yor fu ne moo tax <laughs> moo taxoon Seydina Abu Hurayra ba radiyallahu anhu après ba Seydina Xasan nekk mag bi mu ne ko li mooy après yoneen ci warey saab-saab bien sûr mu ngi Seydina Xasan dafa dajeek moom Umayr ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu ne kuntu ma'a al-Xasani dama ma soonaan ak Seydina al-Xasan ibn Ali radiyallahu anhuma falaqiyanaa Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra daje daje ñun wal xadiisu qad rawaahu al-imaamu Ahmad wa Ahmad wa Tabaraani rahmatullah alayhima nee na bi ñuy dox Seydina Abu Hurayra daje ñun fa qaala mu ne Seydina al-Xasan radiyallahu anhu arinii uqabbilu minka haythu ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbil fa qaala bi qamiisihi fa qabbala surratahu Allah <laughs> waaw Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi mu dajeek Seydina al-Husayn Seydina al-Hasan nee na Umayr nee na maa ngi ànd maag Seydina al-Hasan ñoo ànd di dox Seydina Abu Hurayra dajeek ñun mu ne Seydina Alxasan dama lay ñaan nga wan ma fi nga xam ne man Abu Hurayra falaa gis yonent bi alei saatu salaam di la fa fóon loolu laa lay ñaan Seydina Alxasan yëkkati <laughs> mbubu mu soloon ah mooy ci biir bi ci jumbax bi nee na mu daal di fóon foofu ndax la nee na man fii laa gisoon yonent bi alei saatu salaam fóon na man Abu Hurayra ma bëgg a def ni yonent bi alei saatu salaam defoon Allahu akbar waaw akbar ah arki yàlla laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah xam nga ne wallahi laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun xasana laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana wallahi nekk na ngir ñun ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam uswatun xasana hein royukaay baax waaw te yonent mi alayhi salaatu salaam doon na wax naan bari woon na lu doon wax loolu saxaaba yu bare ko solo di leen fóon ñoom ñaar naan inni uhibbuhuma fa ahibbahuma ah. Ah. mu ne yonent mi alei saa salaam yàgg na wax ne man de waat naa ci yàlla dama sopp sama ñaari doom yi sama ñaari sët yi kon nag buur yàlla yàlla na nga leen sopp waaw allahu akbar te ñoom la yonent bi aleyhi salaatu salaam ñoom la seydina jibril radiyallahu taala anhuma anhu aleyhi salaam daal di bégal yonent bi aleyhi salaatu salaam wal xadiis fi musnad al imaam ahmad bi fi sanadin rijaaluhu siqaat mu ne mu wax ko seydna xudayfa radiyallahu anhu mu ne yaa xudayfatu jaa'anii jibriilu fa basharanii anna alxasana walxusayna sayidaa shabaabi ahlil janna allah yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne yaa xudayfa muy xudayfatu bnu alyamaan radiyallahu anhuma jaa'anii jibriil mu ne ko seydinaa jibril aleyhi salaatu wassalaam daf ma dikkal man rasulullah salawaatullahi wa salaamuhu aleyhi fa basharani anna alxasana walxuseyna sayyida shabaabi ahlil janna bi ñëwee moom seydinaa jibril yow xudayfa mu bégal ma ne ma alxasan ak alxusayn radiyallahu anhuma sayida waladi waladi sayida shabaabil janna ñooy sangu jeune wal aljanna allahu akbar allah maa a'zama wallahi maa a'zama maa a'zama waaw te doon na wax moom alayhi salaatu wassalaam wal xadiisu aydan fi musnadi al imaam Ahmad bi sanadin saxiix. mu ne yonent yonent bi alayhi salaatu salaam ne man ahabbanii falyuhibba falyuballigh ash-shaahidu al-ghaa'ib waaw Allahu akbar. Seydina Zuhayr ibn al-Arqam ah, Zuhayr ibn Aqram ibn al-Aqrami radiyallahu anhu saxaaba la woon fekk say dafa ñëw benn bés fekk Seydina al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu di xutba ginnaaw bi ñu faatee Seydina Ali ibn Abi Taalib baayam radiyallahu ta'ala anhu Ah. mu ne mu jóg ne laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam man gis naa yonent bi alayhi salaatu salaam yëkkati sayyidina al-Hasan naan man ahabbani falyuhibbahu falyuballigh ash-shaahidu al-ghaa'ib fa lawlaa azmatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maa haddathtukum Allah mu ne moom Seydina Zuhayr ibn al-Aqrami radiyallahu anhu fekk Seydina al-Hasan ibn Ali di xutba ginnaaw bi ñu faatee baayam Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhuma mu ne man de gis naa Yonent bi alayhi salaatu wa salaam yëkkati ko yor ko naan man ahabbanii falyuhibbahu képp koo xamante ne nii képp koo xamante ne nii sopp nga wax ah fal yuhibba na nga sopp Seyd al Hasan ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu ba pare yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne fal yuballigh ash-shaahidul ghaa'ib képp koo xamante ne nii fekkewul fekkewul sama wax jii may wax ci sopp gu ma ne képp ku ma sopp na nga sopp seydna al Hasan ibn Ali képp koo xam ne fekkewul radiyallahu anhuma na nga képp ko fekke sama wax jii na ko jottali ki ko fekkewul kon nag ah ñun ñu ngi jottale ñu ne nahnu nuballigh ma amarana bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kama fa'ala sayyidina Zuhayr ibn al-Aqram ah ni sayyidina Zuhayr ibn al def mooy li ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi digal ne ku jot sama wax ji nanga ko jottali ku ko jotul kon nag ñu leen di jottali yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na képp koo xamante ne nii danga maa sopp képp koo xam ne danga maa sopp na nga sopp Seydina Al Xasan bi ku ko fekke ku jote sama wax nanga ko jottali ki teew sama wax agsi ci moom wax ji nanga ko jottali ku fi newul Seydina Huba <laughs> Zuhayr ibn al mu ne lii nag dama koy wax fekk Seydina Xasan a ngi taxaw ci kaw di di di di di di xutba ñu ñépp toog di ko déglu moom mu jóg wax lii ne nag walawla azmatu rasulillah bu dul woon sallallahu alayhi wa sallam dogu ci yonent ba ne saa saam dogu ci ñun nefal yuballigh shahidul ghaib bu dul woon lool man duma ko wax waaye nag dama koy wax parce que yonent bi alayhi salaam moo dogu woon ci ñun ña ko fekke woon ne nañ ko jottali ñu ko fekkewul fekkewu ngeen ko kii taxaw di leen xutba di wax nii te ñu faat baayam fii moom mii dégg naa yonent bi aleyhi salaatu salaam naan man ahabbani falyuhibba képp ku ma sopp man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na nga sopp sayyidina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ah. te doon na wax naan haadhaan ibnaaya man ahabbahuma faqad ahabbani allah allah yonent mi alayhi salaatu salaam doon na wax ne ah wal hadiisu qad rawaahu al-Bazzaar wa qad qaala saahibu al-Majma'i al-imaam al-Haythami wa isnaaduhu jayyid sanadam bu baax la yonent mi alayhi salaatu salaam doon na wax ne haadaani ibnaaya ñaar ñii ñooy samay doom ñaar ñii ñooy samay doom man ahabbahuma képp ko leen sopp faqad ahabbani xamal ne man nga sopp rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy sopp koo sopp yonent bi alayhi salaam mooy roogalaat ba àgg ci nga sopp lépp lu tukkee ci moom lépp rawatina ñii nga xam ne nee na ñooy rayhaana taaya fi dunya ah ñooy wërsëg yu mag yi ko suñu borom defal ñi nga xamante ne nii neex a neex a tas ci kawam doon leen tas ci kawam doon leen fóon ah sopp leen sopp koo xamante ne kenn xamul nan la toll mu ne man ahabbahuma haadaan ibnaay ñaar ñii la ñooy sama ñaari doom man ahabbahuma képp ko leen sopp faqat dëgg-dëgg ahabbani man nga sopp rasulullah waaw sallallahu alayhi wa sallam te gisoon nañ xadiisu yaay ummu salama ah xadiisu yaay ummu salama wa kadhalika sayyidatu aisha radiyallahu anha te xadiis yooyu ñu ngi ci saxiix ñu ngi ci musnadu al imaamu ahmad bi nga xam ne ci la aaya bi nekk suuratul ahzaab wàcc eh, yaay ummu salama riwaayam nee na sax ci moom këram la néegam la wàccoon sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na dama gis yonent bi alayhi salaatu salaam daal di yor benn mbàjj woolu sayyidina al euh, Fatima sayyidina al Hasan sayyidina al Husayn ak sayyidina Ali ibn Abi Talib ku ñëw mu dugal leen ci biir mbàjj mi ne allahumma haa'ulaa'i ahlu bayti ñii ñooy sama waa kër waaw allahumma haa'ulaa'i ahlu bayti wa xaassati ci yeneen riwaaya ha yu yaay ummu salama yi ne allahumma adhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tathira ne buur yàlla allahumma ee eh, buur yàlla mooy ba aay ba wàccee innama yuridu allah innama yuridu allah li yudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci woolu leen sayyidina ali wa zawju sayyidat sayyidatu Fatima wabna wabnay wabnayhima sayyidina al-Hasan wal-Husayn radiyallahu anhuma mu daal di leen muur li nga xamante ne nii mooy mbalaan ma ne allahumma haa'ulaa'i ahlu bayti wa xaassati allahumma eey sama borom haa'ulaa'i ñii de ahlu bayti ñii ñooy sama waa wa xaasati ñooy ñi nga xam ne ñoom laa ñooy ñi ma jagoo allahu akbar maa a'zama allahumma kon buur yàlla adhib anhum ar yàlla na nga leen da taqal li nga xam ne mooy taq taqu biir biti ci ay bàkkaar ci ay tilim tilim ci ay jikko yoo xam ne baaxul waaye ci lépp loo xam ne lu leen loo xam ne ci lu bon lay jëme wala ci lu baaxul la moo xam yuy laal xol ak yi laal yaram yal nañ leen ko dindil wa tahhirhum tatheera yal da nga leen laaba sellal leen ak sellal comme ni ko waxee ci aaya boobale hein ñooñu la buur yàlla ne innama dëgg-dëgg li am lii dem ba yuridullah li buur yàlla namm mooy an yut li mooy an yudhiba innama yuridullah yudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt mooy mu daal di dindi li nga xam ne mooy bakkaar tilim tilim takk-takk wéy wéyal ko mu wëllif leen yéen ahlal bayt yéen waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa yutahhirakum mu daal di leen laabal tathiira ak laabal waaw ñii ñooy sangi shabaabi ahlil janna kon seydina alxasan ibn ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa lii la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon def ak ñoom ak moom ak ki nga xam ne mooy frère am kaana yashumuhuma wa yadumuhu wa yadumuhuma ilayhi comme li seydna anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu wax bi hadiisin fi sanadihi daaf wa qad rawaahu alimaamu tirmidi rahmatullahi alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf leen doon taf ci kawam di leen foon wa qad saxa hada bi turuqin uxar ci yéen ay ay yoon yoo xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah doon leen ko def eh, liñ doon wax sànq te bokk de ci yu mag yi yonent bi aleyhi salaatu salaam doon wax ci xaqu seydna alxasan kama rawaahu alimaamu albuxaariyu raxmatullahi aleyhi fi kitaabi fadaa'ili asxaabi nnabi baabi manaaqibi alxasani walxusayn ak ci yeneeni buntu yum ko indi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di wax te seydna alxasani daal na koy nettali muy xadiis boo xam ne seydina buray abu bakra abu bakra nufay ibn alxaarisi radiyallahu taala anhu wa ardaah moo ko nettali mu ne ra'aytu rasulallahi alayhi wa sallam ala al-minbari wal Hasan ila janbihi wa huwa yaqul mu ne ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ala al-minbar mu ne gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ala al-minbari nekk ci kaw minbaram bi wal xasanu ila janbe seydna al xasan ibn ali radiyallahu anhuma nekk ci wetam wa huwa te moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xaalam moo doon yaquul mu ngi naan inna ibni hada sayyid Allah inna ibni hada sayyid Allah mu ne sama doom jii de sayyid waaw kii sang la sama doom ji di xool sayyid al di xool nit ñi di xool sayyid al-Hasan na Ali mu ne inna ibni hada sama doom ji naam huwa abuhuma mooy seen baay ah mooy seen baay te gis nga moo leen rendil xar ah maam yu bari te man ko buñ ko defaloon seen doom yi de doon nañ teggil lu rëy seen goro yi yeneen ci bàyyi saab saab neewul eh déedéet xar mi moom na ko Seydina Ali rey moom na ko rendi gi na utim xar rendi déedéet moom moo rendil ku nekk ci ñoom ñaar kama àqalil xasani àqalil xuseyn radiyallahu anhuma mu ne inna ibni hada sayyid mu ne sama doom jii de sayyid sayyid naam sayyid sang la sang la wa la'alla allah an yusliha bihi bayna fi'atayn min al-muslimin te buur yàlla te buur yàlla dina dina yéwénal xam nga la la mooy amaana mais amaana jii mooy dina ko def dina yéwénal bii jaarale ci moom mii bay na fi atay ni diggante ñaari kuréel yu mag minal muslimiin ci way jullit ñi yoo xam ne bu ñu bu ñu jotee ba deret ju bari nara tuuru sama doom jii wala deret ju bari jote tuuru mooy ki nga xam ne mooy jug bi xaq ni dimaa'il muslimiin mooy kiy jug ngir farloo lële mooy ki nga xam ne buur yàlla day yéwéne la jullit ñi jaare ko ci moom mii di sama doom jii nga xam ne mooy hmm, inna ibni hada sayyid Allah Allah Allah moo tax te te en plus dinañ ko gis xadiis <laughs> bi dinañ ko gisaat Seydina Alxasan ci boppam moom mu jële ko ci Seydina Burayda non Seydina Abu Bakr te Kuufa mooy wax ne Buray ne Abu Bakr moo ma nettali nee na ma sama maam nee <laughs> allahu akbar nee na rasulullah bo nee na rasulullahi sallallahu na ma di wax ne wa la'alla allaha an yusliha bihi bayna fi'atayni muslimin fi'atayni min al-muslimin Allah allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma qad rawaa al-hadiith al-imaam al-Buxaari rahmatullahi aydan an hadiith sayyidinaa Usaama ibn Zayd wa kadhaalika al-imaam Ahmad wa Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' yonent bi salaam comme niñ ko waxee dafa doon wax ne man de damaa sopp sama ñaari doom yi kon nag buur yàlla yal na nga leen sopp allahu akbar kon nag yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi lii lépp wax nañu ko ci xaqu Seydina al Hasan mii ak xaqu ki nga xamante ne nii mooy frère am bi di Seydina al Xuseyn ibn Ali waaye eh, nii nga xam ne noonu la yonent bi aleyhi salaatu salaam doon doxale ak ñoom sopp gim leen sopp hein eh, teewul woon mu leen doon yar ndax ñu bari li ñu mënula def mooy alwasatiya mooy ñu mën a mooy ñu mën a ni am juste milieu bari na ñoo xam ne seen sopp guñ sopp seen doom wala buñ sopp nit tax na dañ koy boyal waaw dañuy sopp seen seen doom ba daanaka duñu ko yar waaw ku laal ñu ne mukk lu mu def neex na ko waaw lu mu def neex na ko lu mu def neex na ko lu mu def c'est saa ku nar a wax mu mu mere la ndax moom yonent bi aleyhi salaatu salaam nag ni mu soppe xale yi noonu la leen doon yare te loolu lañu jàngal en tant que jullit noonu lañu war a mel sopp xale yi ak yar leen ñooy ànd sopp gi sax moo war a tax nga gin koo yar ndax xam nga ne boo ko toppee ci li koy neex léegi kese kese kese ak lu mu def baax na mooy bu màggee balaa bëkk kenn yow la naan tuy te du baax ci moom yàppoon nga ne da nga ko doon neexal bëggoon lu ko metti ndekete yooyu yaa ngi ko yow da doon reporter li koy metti ci beneen jamono jamono joo xam ne yow boo mayul du la gis wala bu la gisee day réaliser ne yow mii yaa ko tegul woon fa mu waroon a tegu ba moo tax mu mel nii mu soppeeku nekk mu koy di la mbëkk yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ni mu soppe woon seydna alxasan mii noonu na ko doon yare di ko jàngal di ko xamal waaye di ko yar bu gisee ne lii mu lii nii du nii comme ni ash-shaykhaan al imaamu al buxaari wa kadhalika al imaamu muslim ibn al hajjaj al qushayri rahmatullah alayhima daal di solo ci xadiisu saydina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma seydna abu hurayra radiyallahu anhu mu ne axada alxasan bnu caliyin tamratan min tamri sadaqa fa jacalaha fi fiih fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kix kix irmi biha amaa alimta anna laa nakulu sadaqa allah allah allah ah mu ne seydna abu hurayra radiyallahu anhu mu ne axada alxasanu bnu aliyin tamratan min tamri sadaqa mu ne seydna alxasan ibn ali ibn abi taalib radiyallahu anhuma dafa jël benn tàndarma ci tàndarmay zakat ji moo tax am na ci riwaaya yoo xam ne dañoo ëndil yonent bi aleyhi salaatu wassalaam zakat tàndarmay zakat ji mu ci fo am ci beneen riwaaya dane moom al xuseyn fa ja'ala al-Hasan wal-Husayn yal'abaan ñuy foofu léegi Seydina al-Hasan jël tàndarma ji daal di sex def ko ci gémmiñam buur lekk ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam neewul sama doom la ah sama doom jii nga xam ne ni ma ko soppee boos ah lu mu ko neex neex lu lu lu lii muy ñëw ba jël ko di ko lekk neex na ko kon garaawul bàyyi leen ko mu lekk garaawul déedéet déedéet ah non non dane ko dane ko ba mu sexee tàndarma yi dane ko kix kix irmi biha mooy bàyyil bàyyil sànni ko waaw sànni ko sànni ko ci riwaaya imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi ha mu ne foofu la waxe dañ doon fo ci tàndarma ji kenn ci ñoom ñaar daal di koy jël def ko ci eh, gémmiñam fa axrajaha min fii yonent mi aleyi salaatu ko ci gémmiñam fa qaala mu ne ko amaa alimta anna ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam la yakuluuna sadaqa mu jàngal ko xamal ne ko ama alimta xanaa xamoo woon waaw ama alimta anna ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam xanaa xamoo woon xanaa yëgoo woon yaa alxasan kene ala muhammadin man sama waa kër man man mii di sa baay di seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam xanaa yógoo woon ne waa këram laa yàquluuna sadaqa du ñu lekk li nga xam ne mooy sadaqa mooy sarax te duñu lekk zakat ndax buur yàlla moo leen bëggoon a so moo moo moo moo dogal te bëgg leen a dindil ngir soril leen li nga xam ne mooy takk-takk yi ak tilim tilim yi ba nga xamante ne zakat yonent bi alayhi salaatu salaam xamal nañu ne ci xadiis bi nekk ci kitaabu saxiix imaamu muslim nettali Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn al-Haaris ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu moom al-Fadl ibn Abbaas radiyallahu anhuma bi ñu ñëwee seen bàyyi yónni leen ci yonent bi alayhi salaatu salaam ngir mu salarié leen boole leen ci ñi nga xam ne ñooy collecter zakat ngir am ci ndax suñu boroom moo ne bokk na ci ñiy am ci zakat bi wal aamiliina alayha ba ñëwee yonent bi alayhi salaatu salaam da leen ne innamaa hiya inna sadaqata laa tanbaghii li aali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam innamaa hiya awsaaxu nnaas waaw yonent bi alayhi salaatu salaam moo ñu xamal lool ne as-sadaqata laa tanbaghii yellut li aali Muhammadin yellut ngir waa kër Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci yeneen riwaaya inna sadaqata la taxillu lii wala li ahli bayti yonent ma lay saa saam ne lii di sarax di zakat ak zakat benn daganul ci ci man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala li ahli bayti du caagante ne sama waa kër daganul ci ñoom mu ne fële ñoom waa Abdul Muttalib ak al-Fadl ibn Abbas wal hadiis fi sahih imaamu Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayni al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi mu ne innama hiya awsaaxu nnaas zakat sadaqa zakat ak yii di sarax ak yooyu loolu ci tilim tilimu alalu nit ñi la ndax suñu boroom moo waxoon boroom bi xuz moo waxoon yeneen bi alei sat u selaam xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salaataka sakanun lahum suñu borom moo noon yonent bi alayhi salaatu wa salaam xuz jëlal ci jullit ñi min amwaalihim ci seen alal yi sadaqatan zakat yoo xam ne tutahhiruhum ci nga leen di laabale wa tuzakkihim di leen ci setale di leen ci fóote di leen ci tazkiya seen anfus yi di haa ci alal jooj ngay jël ci ñoom kon nag loolu aw saaxul naa saltey alalu nit ñi ndax day zakat day purifier alalu alal dañ koy jële loolu nag ñi suñu borom ne ñooñ innama yuridu llah dëgg-dëgg li suñu borom namm mooy li yuzhiba ankumur sa ahlal bayt mu dàqal leen soril leen li nga xam ne mooy taq-taq yeeg tilim tilim yi yéen waa kër yonente bi alayhi salaam kon ñooñu bàyyi du leen daganal sarax zakat ak yooyu yonent bale sarsam jàngal ko ko ci kalimatan ci kal bi kalimatin tayyiba ay baat yu te sell mu ne ko kex kex irmi biha fi riwaayat imaam muslim kex kex mooy bàyyil irmi biha sànnil tàndarma bi ama alimta anna la nakulu sadaqa xanaa xamoon ne ñun muy waa kër yonent mi aleyhi salaatu salaam laa nakulu sadaqa duñu lekk zakat gis nga gis nga riwaay imam al-Bukhari yi mooy won ne ay xale lañ woon bay fosax ci mbir mi waaye teewul al-muallimul akbar jàngal ñu ne nekk xale du teeñu xamal ko li nga xam ne mooy li mu war a def waaw waaw ndax dañ ci doon fo moo tax ci xadiis imaamul Buxaari bi ci ci baabu axdi sadaqati tam kitaabu zaka Seydina Abu Hurayra mu ne foofu faj ba tam bañ ëndee tàndarma yi di ko dajale indil ko yonent bi alayhi salaam muy tàndarmay zakat yi mu ne fa ja'ala al-Hasan wal-Husayn radiyallahu anhuma yal'abaani bi dhaalika tamr dañ ci doon fo yonent bi alayhi salaam gis kenn ci ñoom muy Seydina al-Hasan la woon jël tàndarma ji seex ko fa axrajahaa min fii mu génn ko ci gémmiñam ndànk dóoru ko mbéj jëlu ko fëq ko xëcc ko bu baax bay daana waddal ñaari bëñ yi ko de yi mu jot am déedéet ndànk ne ko nag ana alimt xanaa xamoo ne am naa këne ñun laa nakulu sadaqa xanaa xamoo ne ñun laa nakulu sadaqa lekk li nga xam ne mooy zakat ah xanaa xamoo ne ñun laa nakulu sadaqa du ñu lekk li nga xam ne mooy zakat hmm? kon loolu mooy gone yi dañ leen di xamal li nga xam ne man da ñàkk ñu xamal leen ko mooy yooyu foog ñu xamal leen ko du ñu leen boyal noonu rek bàyyi leen naan lu ay woo acca lu ñu def pax na déedéet da leen ci ma lay saar saar nii la doon yare moo tax euh, kii euh, Euh, abu samh abu samh loolu la doon wax nee na euh, yonent bi aleyhi salaatu wa salaam mooy pour wan la ni mu doon yare bi rifq ni mu doon yare moom aleyhi salaatu wa salaam waaye bi rifq ndax moom ar rifq lu mu nekk da koy rafetal mooy ak teey ak dal ak ndànk waaye lu mu nekkul rek lu mu lu mu nekkul rek da koy ñaawal lu mu nekk lu ne da koy ñaawal lu mu nekk lu nekk nag da koy rafetal abu samh eh, radiyallahu taala anhu mooy xadiis bi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa am benn gone bu ñëw tuur ndox ci kaw hein am na ñu ne am na ñu ne yenn yu ne seydna al la woon wala seydna al hein bi nga xamante ne nii ci lañ ñëw ngir yëkkati ko ngir kii xëcc ko yóbbu koog yooyu mu ne déedéet waaw ah. mu ne do- des na rek lii rek ngay def day jël ndox mu ne mu laaj ndox mu daal di ko ci wis waaw waaw akbar neewul way téye leen ko ne gi way eh lii kenn xamul lan la loolu kenn xamul lan la mu digal mais mbir mi dañ koy nii lañ koy def yughsalu min bawli al-jaariya wa yurashu min bawl al-ghulaam dañuy yughsalu dañuy raxas min bawli al-jaariya bu dee liir bu jigéen la moo sa saw sa xaw da koy raxas wa yurashu ñuy wis min bawli al-ghulaam ci ki nga xamante ne mooy euh, euh, tuur ndoxu xale boo xamante ne bu góor la kon nii la doon jàngale te da doon jàngal di leen xamal moom alayhi salaatu wassalaam neewuloon ñi ay gone lañ duñu comprendre waaw moo tax gis nga nettali bii am na saxaaba buñ naan abul xawra hein boo xamante ne jëli na ko ci seydna alxasan ci boppam radiyallahu taala anhu wa ardaah te dinañ ñëw ci xadis boobu ci yaatal insha allahu taala ci jataa bii di ñëw parce que suñu waxtu nu ñu ko wal xadiisu qad rawaahu al imaamu ahmad wa abu ya'la wa ibnu hibbaan abul xawraa raxmatullaahi alayhi mu ne qultu lil xasan nee na damaa wax seydna alxasan ibn ali radiyallahu anhu ne ko mais lan nga fàttaleku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ne ma axadtu tamratan min tamri sadaqa mooy wane ne lii ak tamit yow Seydina Abu Hurayra yeneen yi mooy wane mooy leeral li nga xam ne daf ko ibham ci riwaaye imaamul Buxaari yi biñ gisoon mooy bi mu ne ñoom ñaar ñuy fo tàndarma yooyu kenn ci ñoom ñaar jël beneen riwaay bi moo ñuy wan ne Seydina Alxasan waaye Abul Xawra jële na ko ci Seydina Alxasan ci boppam nee na dama ne Seydina Alxasan radiyallahu anhu mais ana nga fàttale ko ci sa ci ci bi sallallahu alayhi wa mu ne ma axadtu tamratan mu ne ma damaa jëlub tàndarma min tamri sadaqa ci tàndarmaay zakat fa taraktuha fii fii waaw nee ma bàyyi ko ci sama ma bàyyi ma dugal ko sama génne ngir lekk ko nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di koy jël xëcc ko ndànk fekk tàndarma ji tooy na xepp ndax naroon naa koo lekk mu daal di ko cay tegaat allahu akbar léegi li ci des mu yeneen yi euh, euh, ndax lii nii pour wax ni mu ko ni soppewoon ak li mu ko doon jàngal gis nga ne kon doonu koon doonu loon bàyyi ñuy def lu leen neex darsu tarbiya nan lañuy yare yaral gone yi loolu lañuy jàngal fii moom salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ci jëf ñuy def mu leen di wan ne du nii di leen corriger waaw waaye am na jëf di yar tarbiyatu bil fi'l waaye ak tarbiyatu bil qawl côté boobu nag lañuy ñuy gis insha allahu taala te def na ko ci bii parce que nee na ala alimta ama alimta bii na mooy xëcc bi xëcc ko ci gémmiñ gi waaye wax na ne ko ama alimta anna la nakulu ne ko xanaa xamoo ne ñun duñu lekk zakat waaye dinañ gis ci jataay bii di ñëw bi nga xam ne nag moom seydna al xasan ibn ali radiyallahu anhuma li nga xamante ne moom la jànge ne loolu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallama daldi xamal jàngal ko ko te boobu mu nekk tout tànk ndax gis nga bu dee trois ans la amoon ci non ci année bi la juddu mooy kon yii yëpp mu nekk tout tànk newuloon majeur kon bii di ñëw ñu daal di àggale ci yarin googu noonu nga xam ne moom seydna alxasan rayxaanatu rasulillah alayhi afdalu lsalatu wassalaam ah a ahibbahu fa inni uhibbuhu mi nga xam ne yonent bi alei saatu nee na buur yàlla yàlla na nga ko sopp mook ahibahuma yàlla na nga leen sopp ñoom ñaar ndax man dama leen a sopp mook alxusayn ci jotaay bii di ñëw insha allahu taala ñu àggale ba léegi ñu ngi ci tarjama seydina alxasan ibnu ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhuma wallahu taala a'lam wa sallallahu wa